الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara te di leen balwaaq fas yéene dikkaat rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafaa bi xuquqil iman moo koy moo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor gi tey jii bi ñetteelu fan bi ñu fas yéene ànd ak suñu mbokk ñu koy wax a Cheikh Tahirou Fall mu bàyyi ko ba piir gu rëy ñëw ngir bokk ak ñun jataay bi tey séddoog ñun lenn ci li nga xamante ne suñu borom baax na ko ko ci wàllu xam-xam muy jëm joo xam ne fee mu nekk di yëngutu ca pir gu rëy tool bii nga xam ne ci la waa mu assas bi di bay rek ci tool boobu la nekk di ci bay muy jàng ak jàngale rawatina xam ne lii nga xam ne mooy téereb yàlla bi subhanahu wa taala muy alquranul karim kon bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk rek lu gàtt gàtt ci ay yëngutoom doyoon na sëkk rek ñu wax ne fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna yi rek lañ ko jaarale mu jànge alquranul karim ci ëttub waajuram foofu ci pir gu rëy ba mokkal alquran bind ko foofu noonu ginnaaw bi tamit la fi jóge dem ci institut al azhar foofu yee la jànge ba am baccalauréat ginnaaw bi mu amee baccalauréat tamit la fi jóge dem murtani ci bët limit foofu tamit jàng na fa dugg ci almahadul aali foofu fa jànge ba am licence ak maîtrise waaye taxul mu ci loolu dugg na ci daara ji ñuy wax mahadu takwinul ulama foofu tamit fa jànge ba am doctorat ginnaaw bi mu ñu gisee mu yëngutu ci wàllu jàngale rek sos daara foofu ci biir di fa jàngale alquranul karim ak xam-xamu sharia kon ci tënk rek kooku mooy jëmm ji nga xam ne moom la ñu dalal fii jataay bi tey bu fas yéene ànd ak ñun nag ci tomb bu am solo bu mat a bàyyi xel boo xamante ne kenn ku nekk war na wax war na koo xam muy taarixu intishaaril islam ci général muy l'islam ni nga xam ne noonu la duggee ci Sénégal ak noonu la fi tasaaroo muy historique boobu noonu incha allah moom la ñu yenee yéenee baaxee tey mu fas yéenee dikk nag ci étapes yi étapes yi nga xamante ne ci la l'islam jaar ba tasaaroo ci Sénégal mu def ko ay première étape ak deuxième étape ak troisième étape étapes yooyu yëpp incha allah fas yéen nañu ko baaxe tey jii nii kon mu nekk tomb boo xamante ne tomb bu am solo la tomb bu mot a bàyyi xel la bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba ci dibéer ji danañu fas yéene dalal al imam Ibrahima Faye mu bàyyi ko ba Dakar fas yéene ànd ñun ci ahamiyatu diin ci tafsixil axlaaq muy am solo muy yittewoo goo xamante ne diin yittewoo na ko ci jëmbat ak suuxat jikko ju rafet ci doomu aadama bu dee ci altine ji sëriñ Maamun Busa imam incha allah la ñuy fas yéene àndal ci adabu salaatu jumaa muy teggin yi nga xamante ne moom la ñu war a sàmmoonteel ci biir jumaa rawatina bisu ajjuma ak jullit ajjuma yi bu dee ci talaata ji incha allah ñu fas yéene dalal docteur Abdul Ahad Saane mu fas yéene ànd ak ñun ci ulama suufiya wa juhuduhum fi xidmat al xam borom xam yi nga xamante ne ay suufiyanke lañu ak seen yittewoo ci liggéeyal xadis yi yonente bi alayhi salatu ji incha allah te mooy bis bi mujj ci ay bis bu njëkk gi ñu fas yéene ànd ak docteur Mouhamad Daha Ba di médecin ci hôpital Matlaboul Fawzayni mu fas yéene ànd ak ñun ci alfasal ak kilo yi muy insuffisance rénale di feebar boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la kon incha allah noonu la programme ay bis gi incha allah fas yéene doxe xam naa ne ñu fàttali rek ñi nga xam ne ñoo ñu topp ci média yi na ci rajo yi ak télévision yi ak internet yi rek ñu fàttali heure yi nga xamante ne mën nañ ci ànd ak ñoom ci waxtaan wi bu dee rajo Darou Mouhty FM ñoom waxtaan wi en direct lañ koy def te bis bu nekk danañ ko rediffuser diggante quatorze heures ba quinze heures jàpp seize heures Benno FM tamit ñoom dix-sept heures la ñuy teg waxtaan wi bu dee Lamfal FM zéro heure Zik FM vingt-deux heures RTS Touba Mbacké quatorze heures ak vingt-deux heures wala dix heures bu dee jant bi FM moom tamit zéro heure ba tamit bokk na ci rajo yi nga xamante ne ku ko topp mën nga ànd ak ñun ci jataay yi nii RFM bu Mbàkke ak Sud FM ak Wal Fajri ak ICAP rajo yooyu ku ci ànd ak ku ci ku ngay déglu rek mën ngaa ànd ak ñun ci jataay yi nga xamante ne moom la ñuy amal fii nii naka noonu bu dee télévision yi tamit Touba TV diggante dix-huit ak dix-neuf bu dee Lamp Fall TV tamit diggante quatorze heures trente ba na heures naka noonu si ci réseaux sociaux yi ak internet bi ku ci dugg rek mën ngaa ànd ak ñun en direct ci biir jotaay yi nga xamante ne moom la ñuy amal fii ci jotaay bii nii kon li ñuy def rek mooy dañuy jox kàddu gi Cheikh Tahirou Fall ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéenee baaxe tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalaamu aleykum wa ngi nuyu bokki daaru mooti di tàmbalee ci nuyoo bi sunu kilifa bu baax di kilifa dëkk bi di njiit nekk ci bopp njabootuk maam Thierno Ibrahim Mbacke di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi dégg sama kàddu di nuyu mbooleem ñu ngi ñu topp kàddu gi ci biir réew mi ak bitim réew ak fu ñu ko mën a toppee di leen ziyaare ci weeru koor bi di leen jéggulu kàddu yu kàddu yu ndongalu doye di lu ñàkk solo lu mu nar yëkkati ci kanami kilifa yu baax yu xam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu fel suñ làmmeñ ba leen war a wax nu wax ko lépp di yar lépp di teggin lépp di xam-xam lépp di li boroom daaru bëggoon ci dëkkam bii yàlla insha allah dimbali waaye tam am mbégte ndax maa ngi wax ak sëriñ Moustapha Ndiaye bi ñu dugg léegi ni ko daarul mooti mooy al maaqal al tabi'i al fikri wal ilmi lil muridiya loo gis dafa am tata maa ngi ko ne sawar naa waxtaane xam-xam ci daaru mooti doonte tayel naa ko ci Sénégal ndax Sénégal euh, barab yu bari xam nga ni mu demee daaru moxti nag damay wóor ne bu may wax li may wax ñu ma gën a xam fopp koy dégg waaye ñu ma gën a bëggit gëstu fopp ñoo may dégg bu ko defee loolu day sawarloo ndonga waaye ndonga luy wax te mu wóor ko ni ba jataay bi muy wax li muy wax xewu fi nit ñi dégluwunu xam-xam ñoru leen loolu day taayalloo ndonga moo tax ñu am ca lool ci jataay bi ñu ci sant yàlla ci gërëm suñu borom bu baax a baax bi mu nu defalee tawfiq ci jataay bile li ñu sàkk woon ci nun ñu bëgg koo waxtaanante ak yéen mooy taarixu intishaaril islam ci Sénégal muy tam boo xam ne jàpp naa ni warees na koo mën a waxtaan ci ay weer yu bari bis bu ne nga wax ci kadu jeex ndax lislaam ci ak duggam ci senegaal ba tey li mu fi def li mu fi bind ci ay page de gloire maanaam li mu fi li mu fi def ci ay jëf yu ñu mën a nekk nettali yu rëy ci ay gox yu wuute ci biir senegal ak jëmm yu wuute ci biir senegal lu bare la mënee su ko waxtaane ci benn jataay waaye dañu seet lu nandoog jataay bi ak barab bi ñu jukki ci lenn li bu ko defee danañu yóbbu ci ñu tafxiim ak wàll tar tarxeeg ak wàll comme tarxeeg tafxiim ay jàkkaarloog moom maanaam ñu jëlug wàll yaatal ko jëlug wàll junj ko su boobaa lan junj du ni dafa ñàkk solowaay dañoo jàpp ni wax lu xaj ci waxtu rek lañ bëgg a waxtaane intishaarul islam ci Sénégal mooy duggug lislaam ci senegal ak tasaaroom waxtaane ko mënta ñàkk ndax dafay dugg ci bunt bu ñuy wax bu ñuy tudde iaadatu kitaabit kitaabati taarix maanaam taarix amul wenn xeet wuy tege ci yoon di jaamu yàlla jaamu yàlla ga di wér wala muy am développement te xamul taarixam képp ku réere sa taarix mënoo jaamu yàlla jaamu yàlla gu wér ndax say valeur moo lay rëcc waaye itam mënoo développer ndax doo am cëslaay fooy sukkandiku ba mën a développé boo gisee alquran bi mu wàccee bokk na ci yi mu njëkk a sonne mooy bindaat taarixu ak nubuwa ci boppam wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa la ko commencé ca maam aadama ba yonent bu fi jaar tuuma ju ñu tegoon ca ndoddub yonent yàlla weddi ko di nga dégg maakaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman lu ko waral weddi tuuma netti la qissa yi yonent yu jëkk yépp luñ ca daan werante di ko laam-laamee ñii ni nii la ñële ni nëla alquran ñëw jaar ca digg ba wax lu mu doon loolu mooy iaadatu kitabati taarix ndax foofa la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala teg tànk pour liggéey ñooñu la war a doon liggéey boobee la war a àggale su ci amul xam bu wóor ba mën a jokkaloog ñoom sof ab liggéeyam ca liggéeyub ñooñee fi nekkoon démb kon li muy def du mën a dem kon il faut mu xam taarix boo gisee alxuraan sonne ko kon rek dafay tekki ni dafay tekki ni aw xeet li ko war a njëkk a war ci ab doxam mooy xam mooy kan ku mu jógee ñun ci senegal nag ma al bindaat taarix war nañu lu ëpp li mu war yeneen xeet yi parce que suñ taarix bindaluñ ko suñ bopp maanaam ki doon xeex ak moom sunub noonu moo bind suñ taarix waa koo xam ne sab noon bind sa histoire est-ce que dana dana la wax na mu demee dëgg-dëgg bari na ku ñuy ŋàññ ci taarix te nit ku gën ci àdduna bi la bokkoon ci jamono te ñu ngi koy ŋàññ ci taarix tey parce que ñi doon bind histoire am ñoo ko bëggul bari na ku ñuy tagg ci taarix tey koo xam ne boo xamoon dëgg-dëgg histoire am doo xam ne du dara waaye nit ñi ñoo ko bëgg a maanaam ñi ñu coloniser ñoo ñu bëgg a ay valeurs yu bees ñu amee valeur ñu bëgguñu ñu ko weddiloo ndax buñ ñu bàyyee ñu fondewu maanaam sukkandiku ci ay valeurs yu wér yu ñu am kon danañ leen raw balaa yàgg kon nag jaxas boobu di am ci bind taarix xeet yëpp la war mais xeet yi ñu colonisé woon dañ leen a gën a war a ci tey historien yëpp tey bu ñuy gëstu seen jafe-jafe bi gën a rëy mooy soo nekkee historien pour nga wax ni nangam dëgg la wala dëgg da ngay dem archive nationale archive nationale ñen ñoo ko créé du tubaab bi tubaab bi ñoo ko fi créé dafa nekk yëpp ñoo ko bind am na ñoo xam sax dañuy jéggi archive nationale dem ba Lyon France ci musée yi gën a rëy ci tubaab bi pour wéral ay éléments ci wàllu taarix pour wéral ko su fekkee nag tubaab boobu moo lay jàngal taarix te moom mu nekkoon sab noonu doon xeet sa culture indi culture am culture am di boo sa culture boo fi nekkee du fi nekk bu fi nekkee doo fi nekk ngeen bokk réew mi kooku mënulaa wax ci sa bopp lu wér kon am na beneen juhut bu ñu war a def mooy ñun bindaat suñu taarix dañuy waral ñu delluwaat kon ñun gëstuwaat suñuy bindkat yi doon bind jëkk tubaab bi dafi dugg ak suñuy histoire ya ñu amoon jëkk tubaab bi dafa dugg ñu jàngiwaat ko bu ñu dégloo version tubaab bi tam ñu déglu suñu version ñu ni tam boo demee ci albikri boo demee ci ibnu batuta nettali na ay barab yu mu teg tànkam ci biir fi ñu tudde senegal tey wax nañ daan jànge alquran albikri te loolu mu arrixuun yi nga xam ñooy wax ci taarixu Sénégal duñ ko tudd xamuñu ko nettali na diggante Kayamagan ak Awdagos ak Kumbi Sala ak l'islam ni mu jaare gana ba dem empire jóge empire Ghana dem empire Mali ba ni empire Mali toje rogalaat ñëw ba ci biir Sénégal te loolu ñuy jàng histoire ci suñu université yi duñ ko tudd mukk xamuñu sax loolu masaadir ya nga koy jànge sax xamuñu soo demee ci zuhurul basaatin fi taarixi sawaadin Cheikh Moussa Camara bind ko Cheikh Moussa Camara tànke la mi ngi bind téere bi 1924 xam nga loolu yàgg 1924 zuhurul basaatin bi taarix sawaatin daanaka empire yi taxaw ci réew yi nit ku ñuul yépp te dugg ci lislaam tudd na empire yooyu lu ko taxawal ak na mu taxawee kañ la dugg ci lislaam ak naka la duggee ci lislaam mais duñ ko jàng ci université man ñi di ko wax sax dama koy wax ñu ne ma téere boobu mooy ban téere zuhurul basaatin bi taarix sawaatin mooy lan gis ko rek ñu móol ko rek problème la tey gis ko mu nekk téere bu ñu móol nga mën koo jàng jënd ko ni ngay jënd téere loolu rek tey problème damaa bëgg a wax foofu rek ni bu ñu bindaatul suñu taarix mënuñoo am diine ju wér parce que diine mi ngi ñu jógee ci suñuy maam mënunoo am itam développement ndax réew mënta développé ci xelum jàmbur mënta développé ci làkku jàmbur mënta développé ci mentalité jàmbur ci culture jàmbur réew ci boppam lay développé culture am am xelam ay làkkam ay mentalité am ay valeur am ci la réew mu nekk ni développé exemple yi gën a rëy ci àddina feeñ na Japon feeñ na Turquie gi tey moo fi gën a moo gën a moo gën a bees ci li ñuy gis soo ko demee dañ la naan kii docteur la ci science man dem naa fa gis ay docteur yoo xam ne jàng nañu ba am kii mais dégguñu sax arab te ci seen làkk lan jàng lañ jàng lenn lenn rek la ñuy waxee arab bu set mooy ñuy jàng alxuraan danañ wax yax bi bu set nga xam ne ñii alxuraan la ñuy jàng mais am nañu fulla yi lépp lu ñuy jàng jàng nañ ko ba xam ko ci seen làkk waaye am nañu fulla tam xam seeni maam xam seen cosaan japonais yi def na noonu kon ñun bu ñu réeree loolu jànguñu ko suñuy école suñuy doom jànguñu ko binduñu ci ay téere kenn ku ne da naan diwee sama maam te buñ la laajoon dëgg-dëgg diw moom mënoo ko wax loolu mooy wax bi dëgg-dëgg diw moom lu du lu doon ab liggéeyam lan moo di lan moo di ab pas-pasam lu ko taxoon a jóg ay ab projet de société am lan la xanaa diw a jur diw diw jur diw diw jur diw mu jur mu jur ma rek lan ci am loolu dafa gàtt ndax valeuru nit ñu nekkul woon ci jurante ga nekkul woon ci tasalsul googu bi nga nekkoon ci dëgg dëgg lu leen taxoon a jóg ñoo doon ñan ci wàllu ci wàllu xiima ci wàllu projet ci wàllu maanaa ci wàllu liggéey euh, bu ñu bindu bindaatul taarix xam nga dafa am lu ñuy tuddee loo xam ni ci xawaaniin ilm la ijtimaa lañ koy tuddee ñetti concept yoo xam ni mooy tax nit développé mooy taxitam nit baax ci ci kaw suuf benn concept bi mooy ak at tadaawul alxadaari tadaawul yi mooy jokkalante gi am ci diggante génération yi jokkalante maanaam amul benn génération bu mën a tàmbali ak mbaax matal ko amul benn génération bu mën a tàmbali ak mbaax matal ko inauguré ko ba mu ci jeer benn génération amul da ngay tàmbali ab sàmm def ci ay joxoñ yar ci ay nit ñooñu ñëw donn ko def ca lañu man joxaat ko ñeneen ñu donn ko def ca lañ man ba keroog muy àgg fa mu jëm loolu mooy ak tadaawul tadaawul moomu nag sunna ijtimaaya la maanaam loi sociologique la kenn mënu ko daw ci àddina moo tax gaa ñi dem ni dañoo jàng diine ñëw am yeneen référence yu nekkul Sénégal ci coow lañuy ñuy dëkk te duñ dem pourquoi parce que dañoo waroon a sof seenub liggéey ci liggéey bu fi jóge woon te loolu bokk na ci li koy indi ñàkk jàng suñ taarix école yooyu ñu jànge man li ma xam ci taarixu Misra Égypte li ma ci xam moo njëkk li ma xam ci taarixu senegal bi ma nekkee Azhar dañ doon jàng Taha Hussein Abdourahman Choukri Abbas Mahmoud al Aqad xarakaatu nahda euh, Udaba ul Mihjar yooyu dañ ko daan jàng sonn ci lool di mokkal nusuus yi sonn ci lool te jamono jooju am nay shuaraaw yu dëkk Sénégal gii mokk lu ma leen mokk lu ma leen lu mat fukki bay loolu xaf ak gënu ko da ngay jàng cheikh ibnu taymiya ibnu qayimul jawziya diw ak diw ay borome xam-xam ñoom ñëpp yàlla leen yàlla yërëm waaye réere ñi nekkoon boroomi xam-xam sos école yi senegal yi ba mu génne génn la yow ba nga mën a taxaw di jàng xam-xam ñu réere la nga defee ni loolu nit mën na ci sukkandiku pour pour développer dëgg-dëgg nit mën na sukkandiku ci loolu pour développer il faut nga sukkandiku ci sa bopp kon loolu mooy lu ñuy tuddee ak tadaawul bi ci des mooy ak tawaalut tawaalut mooy àddina yàlla daf ko daf ko bind sunna ijtimaa la yàlla daf ko bind ci jurante jurante ni nit ñi di jurante diw di diw di way juru diw diw di way juram diw di way juram noonu ñuy jurante noonu la fee yi ak histoire yi ak école yi ak pensée yi ak xalaat yi ak jëfin yi di jurante loo gis ci àddina lu mu lu mu rëy rëy rëy yaa dul xam sabab bi mais yàlla tëral na la fa mu jaar ba am tey bu ñuy jàng histoire Cheikh Ahmad Bamba mais buñ ko jàng bi maselin an taarix Sénégal jékki-jékkiwul ni putt jóge ci asamaan ñëw ni putt commencé dafa am fu mu jaar dafa am école yu ko meññ dafa am passé yu ko tëgg école yoo xam ni fa la jànge jàngewul faneen école yooyu ko meññ xalaatin yooyu ko ko meññ mu génn yàlla may ko ci lam ko ca may cëslaay loolu buñ ko réeree mënuñu koo xam moom ci boppam mënuñu koo xam moom ci boppam kon maa ngi bëgg a guddal ci mukaddima bi damaa bëgg a wax rek ni du mën a ñàkk ci ñun en tant que ay jullit en tant ay gor ay sénégalais ñun nafaraat suñ bopp waaye itam nafar gi nañ ci def attention du rek dem archive nationale toxal ay ay yëpp indi ko parce que archive nationale ña fa nekk di bind li ñu gëm ak ñoom lañu gëm bokkul tubaab bi bu jàkkaarlook benn nit yàlla aspect ya muy gis ci moom bokkut ak yow taalibe bi boo jàkkaarloog nit yàlla aspect ba nga tey gis bokkul jëf ji na mu koy ni mu koy apprécier maanaam valeur ba muy jox maanaam ñun tey en tant que ay jullit bu ñuy jàng Cheikh Omar Fouti dañuy jàpp ni ku baax la woon dañuy jàpp ni ab bañkat la woon dañoo ñëwoon di ko not mu lànk dañoo ñëwoon ni ko yow fii ngay yem ci diine mu ni du ma fi yem ñu jote tànk loola ba mu ba mu jihaat ndax loola su ñuy weranteeg moom ci jihaat dañuy weranteeg moom lu ñuy tudde lu ñuy tudde werante ci wàllu al al al al manhaj al jihaad yi est ce que manhaj ba baax na wala baaxul loolu ñun la concerné ñun jullit yi waaye moom baax na wala baaxul ñun jullit ñi dañ ko werante man ngaa bañ a d'accord ci manhaj bi man nga cee d'accord waaye nag ak mbaaxam doo ko werante mais bu dee tubaab bi bu ñëwee moom da koy tuddee un guerrier benn un rebelle deux un sanguinaire baat yooyu la koy qualifier te baax yooyu benn baaxu ci léegi te boo demee archive looloo fa nekk ba demee archive looloo fa defe naa ne ki gën a dégg loolu ci àddina ki gën a dégg loolu ci àddina man waxtaanu ma nag waxtaanu daanu kat damay leeral ki ko gën a dégg ci àddina mooy Cheikh na Cheikh Ahmad Bamba lu tax lépp lu mu def mu bind ko lu tax parce que xam na ni amul ku ko bindal maanaam amul ku ne ci wetam ku maandu koo xam ni mën naa wax fee bi na mu amee te am nag maandu wax ko na mu nekkee kon dana jël moom responsabilité am lu mu def bind ko marqué ko ba bu ëllëgee duñ ko sosol bu deful woon loolu ba tey maneen sëñ Tuubaa la ñuy jàng Tuubaa bi danañ ko détourné wax ci lu nekk mais tey munuñu ko xanaa ku bëggut a jàng ku bëggut a jàng koo xam ne nag da ngay làmbatu lu la neex bu la neex nga làmbatu mais soo bëggee jàng mooy kan boo demee ci mbindam di nga xam mooy kan boo ci d'accord rek boo ci d'accordul boo ci demee di ko xam boo dee jullit ak ngay yéefa rek ku mën a doon boo demee ci mbindam xam ko parce que marqué na taarixal na boppam def naa loolu compréhension wu taarix la bu ñu mën a dugal ci côté boobu bu ñu dugg bu ñu bëggee nag dugg ci thème bi waxtaan bi dem ci taarixu duxulul islam fi Sénégal masaadir yi ñu ngi ñëw ci tomb bu njëkk bi mooy ab tawrul awwal première étape bi l'islam comme réew yépp ci àddina xëyul xëy ni këpp cim réew dafa am ay yoon yu muy jaar mën naa jël temps bu gudd mën naa gàtt li koy accélérer état day accélérer duggub l'islam ci réew taxaw nguur ñàkk nguur liberté nit ñi daf koy accélérer daf koy yeexal waaye réew yu tolloowuñu yàggaayu jamono boobu l'islam di dugg ci ñoom ba ba dafa installé Sénégal ci mille deux cent xam nga foofu itam day am werante nit ñi dañuy fekk jamono bi benn nit nekkee duggee ci l'islam te di sénégalais ñu ni booba la l'islam dugg Sénégal déedéet bu ñuy wax taarixu duxulul islam fi Sénégal dafa am taarixu duxuli afraadin sénégaliyin fil islam muy benn tawru jamono joo xam ni ay nit yu bokk ci Sénégal yi dugg nañ ci lislaam te Sénégal moom ñu ngi ci laneen lam nekkoon loolu benn fatara la boo xam ne am na lu ko waral am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem ñi gën a tus ci ñi ko war ñi ñi mu tàmbalee mooy buuru tukkulóor buñ daan wax sultaan waari jaabi njaay ci ñi nga xam ni ci mille deux cent na leen dikkal na leen ñu dugg ci ci façon boo xam ne kenn forcé leen ko dañ ko dañ ko tànnal seen bopp laneen lu ci topp mooy ñi nga xam ni dañoo gis almurabituun murabituun genn nguur la gu sosu woon ci diggante maghribul arabi mooy Maroc tey ba ak wàll ci Mauritanie ak wàll ci Algérie ak wàll ci ak wàll ci ci fi ñuy wax Sahara tey nguur guñ daan tudde mu raabituun mu ngi jóge ci baatu ribaat bi nga gis ci alquran ci suratu nisa yaa ayuha alladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu mooy faandu ci baatu wolof ñi nga xam ne dañoo faandu taxaw nekk sentinelle l'islam ba kenn du dugg ci kenn du jam l'islam foofu lañu jëlee seen tur murabitun yooyu ku ñuy wax Yusuf ibnu Tashkin ci Maroc ab shérif la mooy buur yi jiitu ci buuri murabitun nga xam ne mu ngi créé wu ci tasuk nguur gu ñuy wax andalus niñ jàng tey andalus ci ci dawlat bani amaya ñetti at gannaaw gannaaw ñetti siècle gannaaw yonent bi sallallahu alayhi ñetteelu siècle bi ci la andalus taxawee ka ka ka la am buur yu mag yu bari borom xam-xam yu bari ibnu rushdin bi ñuy jàng tey al qurtubi ibnu sina eh, ak ak ak ak Shaatibi borom téere borom borom borom borom borom eh, taay kii Shaatibi ci ñoo ñëpp ci biir waa andalus lañ bokk bi andalus tase ci la murabitun taxaw murabitun nag ñëwuñu woon di guerre ak ñun waaye dañ daan am ay jula ay jula yuy jóge yuy jóge ci dëkki arab yi Maroc ak la ko wër di ñëw ci suñu réew yi di jënd si li ñu am di faj di fi jaay si jula yooyu nag dañ daan nekk ay jullit ñu di leen gis di leen toppandoo ci seen melokaan turu jullit foofu la jógee ki la naan jullit mi ngi jógee ci baatu julli kooku xamul histoire danaan dañu leen julli mooy jëfi jula ndax jula yi lañ daan gis ñuy julli mais julli jullit bi ñuy tudde ñun muslim mi ngi jóge ci baatu jula moomu nga xam ni mu nekkoon ci daan ñëw commerce bi daan taxawaalu di dugg dem ay réew ak réew te yoroon lislaam ñi daan ko toppandoo loolu mooy ak tawrul awal ay benn benn dugg ci lislaam ay benn benn nguur bokku ci wala bu dee buur buur ba nottu ca nguuram ay daara taxawu ca ay institut yoo xam taxawu ca mais li ci amoon mooy ay benn benn yu gis ay nit ñee leen ci seenu dundin di leen toppandoo loolu moo continuer diggante mille deux cent ba mille trois cent ba mille quatre cent ba début mille cinq cent changement commencé am ban changement moo am gannaaw boobu muy de muy muy muy muy muy muy fakra di nga xam ni euh, deuxième étape baa ngi dugg waaye première étape bi am na luñ ci jàngale tuuti xam nga dafa amoon nguur gu ñuy wax ku ñuy wax Kankamansa le roi Moussa ca Mali dee jàngee seen histoire di nga ci gis Azkiya Muhammad muy ay buur yu mag yoo xam ni ñoo bokk ci ñu njëkk dugg ci lislaam ci nit ñu ñuul le roi Moussa bi mu demee aj boo demee ci euh, euh, ci téereb al-Bikri mi lay wax nii da lay nekk li aju Kankamansa ba mu demee mu euh, Arabie Saoudite naar yi dañ koo wër booba pétrole feeñu ko dañoo ñàkk mu di leen wës di leen sarax wurus wi ñu tudde ko le roi maanaam buur maliku zahab ci mi ngi dëkk ci dëkk boo xam ni montagne ya ay wurus la loolu tax na ñu bari ci arab yi xeet bari ci ñoom gàddaay ñëw ci suñu suñu réew suñu gox yi ñu bari ci ñoom parce que dañ leen a wax ni parce que buur bi dafa yoroon ay ay ay ay kiyam ay bagaasam def ci ay wurus boo ñëwee boo ko nuyoo di kilifa mu jox la wurus di def nii ndax booba wurus dafa ba am nga ba tey ji côté ay Sabodola côté boobu la même zone bi la Sénégal côté ba ca féeteeg Mali ak parti ba féeteeg Mali ci euh, Sénégal ci Mali parti boobu dafa amoon or buur bi bi muy dem yóbbaale ci lu bari di di ko def sarax nguur googu dafa amoon doole ci la Tombouctou taxawe waaye mu am ay guerre biir ci Azkiya Muhammad ba mu daw ñëw Fuuta moom Azkiya Muhammad mais bi nguur googu xeex yu bari yooyu moo waraloon ñu bari ci famille ya nga xam ne duggoon nañu ci lislaam encadré woon buur ba nekkoon ay mufti ak i ak i qaadi bi fitna yi amee ñu gàddaay làqu si si biir Sénégal bi ñu ñëwee dañoo indaale seen lislaam loolu tey anañu ci biir Sénégal parce que taarixu intisar islam du Sénégal la ñuy wax ñetti gox lañu ñëw ci Sénégal ñetti gox benn gox bi ñu ngi koy tuddee fóon yi mooy soose yi benn gox bi fii la fii ñu nekk ñu ngi koy tuddee mbaakol benn gox bi mooy Saalum ñoom ñépp boo xoolee benn xeet yi la jóge Saalum jógewul direct Euh, Mali mais fooñi saalum jaane moo jógee fooñi ñëw saalum gi ñuy wax saalum tey mais ay séréer ñoo ko dëkke woon sant ya ñëwoon ñoo ña ñëwoon ay siisee ki daraame lañ sant ak i saafo nekk ay cosaani soose cosaani malienke waaye indaale fii ci mbaakool ñu ñëw bi ñu ñëw jaxate leen sant ak silla nañ ma baal ñooy samay doomi nijaay bi ñu ñëwee ñoom it ñu sanc seenu Bakel mooy mbaakool gis nga mbaakol gi ñuy wax mbaakol mbaakol mooy bàkkel gële ngeen ñuy wax na leen ñu sanc seenu bàkkel ñoo nit boo xoolee ba tey di ay sant yu ñu xam lañu mbaakol mbaakol xam nañ leen sëñ bi sant Sylla ca la bokk sëñ bee sant Jaxate ca la bokk sëñ bee sant Touré ca la bokk ay sant lañu ñu xam yoo xam ni ñoom seeni maam ca cosaan la leen génne woon Mali mooy ñàkkati faa xaj ndax fitna yu bari ñu ñëw di rawale seen alxuraan ku ci nekk nag ak góor yàlla ga nga dajal mu fat la ak buur ba nga dajal mu fat la loolu bokk na ci lu ñu mën a nekk li ci jamono jooju jamono al fatratul ula fatratul ula kon raafid bi ñu tënk loolu bu ñu waxee duxulul islaam ci barab dañu dafay am raafid raafid mooy fu mu jógee ba ñëw fi ak yoon wi mu jaar ba agsi ak bi mu ñëwee fan la nekk tey rawaafid yi fuuta la mais fuuta ci lu néew lu néew ndax Fuuta deuxième étape bi ci la amee doole mais étape bu jëkk bi Mali moo fa am doole parce que ñi doon ñëw ca nguurug Mali tax tax ñuy gàddaay di dem di ay boroomi xam-xam dafa naa nettali nañ la histoire njàmbe jaxate wala kaba jaxate dañ koy werante ak maam maaram Mbàkke maam maaram li ko indi boobu beneen fatra la beneen dawra la danaa ko wax mais njàmbe jaxate ñëw di wër fu mu dëkk ñëw kër maam maaram fekk maam maaram am dongay dem ca tool ba tool ya benn as njàng dong nekk fa mu laajte mu ne ko bàyyi de dafa dem tool mu wéeru ci pénc ma ba yàgg mu daal di dugg ci biir kër ga seet gi ci àll wa daal gis jànq bi dem di rooti calculer diggante bi muy génne kër gi ak bi muy demee ci teen bi di ñëwaat mu natt ko natt ko ba xam lu mu doo lu mu toll mu natt ko ba xam ko ba gone gi génnee wan ko gannaaw rek mu dugg ci biir daara gi jël euh, xalima ya jël daaja daal di jël àlluwa ya tàmbali bind àlluwa ju mu xool rek xam nga sëñ daara bu xoolee àlluwa dana xam bindub démb ak bu bërki démb ak bu tey ndax kenn bind barappe nga koy xamee bi mu xoolee xool bind bind àlluwa ju ne mu xool bindub démbam bind lu toll noonu topp àlluwa yëpp bu ci ne mu xool bindu démbam nu mu toll bu dee juróomi bind mu bind juróomi bind dolli bu dee fukk mu bind fukk dolli ci bu dee ñaar fukk mu bind ñaar fukk dolli ci ba àlluwa yëpp jóge ci tool yi bi mu ñëwee song àlluwa moom it bi mu songee àlluwa yi ñëw bu mu laal fekk ñu bind ko ba noppi mu xool mbind mi mbind mi set wicc xam nga alxuraan moom ku ko man boo gisee ku bind wenn arab rek di nga xam ci bind na kaamil wala bind du kaamil ndax bind mu mbind mu ñor ak mbind mu borom di nab nabi mel ni man bokkut mbind mu ñor ku bind lu baree baree bari da dem ba sab loxo day machine day ñor su ñaawee day ñor ci ñaaw bi bu rafetee day ñor ci ra ñaaw eh, rafet mooy mu ñor loolu nag boo xoolee mbindum mbindum alxuraan dañ ko xam bi mu xoolee gis ni kii de ku ko bind ko man alxuraan la ku mokkal alxuraan la waaye ku ñor am bind la waaye tamit ku yéeme ak mokkal la nag diggante bi mu ko bindee ni mu gaawee ak li mu si bind ni mu bare loolu doy na waar mu laajte ndànk sax mu ne ko ak gan de ñëw na fi goo xam ne nanguwut a dugg sax ci kër gi ma nga toog fële ca penc ma mu woola ko mu ñëw noo tudd mu wax ko ne ko ah man kat noo sant mu ne ko jaxate foo jóge mu ne ko man damaa jóge ci réew yi réew yi réew yi réew wax ko boppam mooy da daw buur ma maaram bëgg ko fàttee ndax moom li moom lim bëggoon mooy mu boole ko buur buur daggal ko aw lew mu toog fa di jàngale alxuraan waaye maam maaram it li mu bëgg ci moom mooy moom amagut njaboot bu mag parce que booba ak njabootam bu ndaw maanaam kër daara man nañu wax li ñuy wax daara ju ndaw la am mu bëgg ko faa tëye ni ko kon da ngay bàyyi buur yi du duñu wax ak yow duñu joxe suuf ci jamono jii jamonoy nawet da ngay bàyyi ba ba ñu ba ñu ba ñu nu rek ba ñu fàttu ba nawet bu ñu doog a loolu téye ko fa moom it daanaka mu niroog xisab Muusa ak Shuayb ba ba jox ko fa soxna xale boobee mu jox ko ko muy soxna Mbàkke aw ñang moom ma moom kii boobee jàngal doomi maaram yi ñëw gannaawam muy Cerno Farimata ak Amadou Farimata euh, loolu benn histoire rek laa lay nettali benn histoire rek laa la nettali pour wax la jamono jooju lan moo nekkoon ak gàddaay jóge Mali ñëw fi ñuy wax Sénégal bu ñu ñëwaan nan lañ fi daan nekkee dañ daan dégg ab sëñ daara nga barab sàngam ku baax la ñu dem wéeru ci moom waxtaan ak moom kooka fat wala jàppale leen ba ñu mën a toog ci euh, foofu lañu mën a yamal ci fatara bu njëkk bi kon defe naa bu ñu bu ñu tënkee fatara dugg lislaam ci Sénégal bu njëkk mooy fatara bi nga xam ni day commencé ci euh, ci dati tubaab yi mille deux cent jëm mille trois cent ba mille quatre quatre cent nga xam ni li ko caractériser maanaam li ko ràññeetle mooy nekkul woon ñuy jóg di dugal lislaam ci cim réew dafa nekkoon ñuy gis ay nit di leen roy ñu baax di leen toppandoo nekkoon itam ay nit yu gàddaaye ci seeni dëkk ñëw wut fu ñu làq te yàlla def it nituk Sénégal nekk nit ku bëgg gan ku mën a dalal gan ba ñooñu bu ñu ñëwee ñu ci ëpp dañuy far bëgg fi ñu nekk ba dootuñu dellooti fañ jóge woon évidemment bu ñu ñëwee ñu jox leen tool jox leen jox leen euh, lépp ànd ak ñoom ci ànd bu rafet ci ànd bu nawle dañuy daal di toog gox ba ñu nekk lislaam dafay daal di tasaaroo loolu mooy al fatratul ula def naa eh, takk takk nañu loolu da da eh, ab tawrul awal tawru saani xam naa ni danañu bañ a xaabaabal ci masaadir taarix yi ab tawru mooy bi nga xamee ni ay muassasaat dafa taxaw li ñuy tuddee aslama mooy li tubaab di wax islamisation am maanaam mu am ay groupe ak i nit ak i cadre moo xam daara la tudd wala juma walla nu mën a tudd ñu am volonté yenu lislaam bi jox ko ku ko amul loolu mooy loolu mooy tawru saani bi mooy aslama mooy islamisation loolu li ko waajal ñaar la wax naa benn bi mooy gàddaayu malien yi bu ñaareel bi mooy taxawu nguur gu ñuy wax Denyankoobe ci Fuuta nguuru Denyankoobe ci Fuuta nag li mu jur mooy ñu ëpp ci ña nekkoon ay jullit ci jamono waaridaa bi xajatuñu Fuuta ndax buur yi dañ leen doon persécuté maanaam dañ leen doon dërt di leen kapt di leen sonal coono bu mag a mag ndax Denyankoobe yi ay xeetu ceddo yu yéeme la woon lislaam dañ ko bañoon ay pël lañu woon ñu sant ba pël yu sant ba lañu tudd ci kuli kuli tengala sàmba gilaa jéegi pour pour pour andi euh, tudd daal ci silsila bi ñoom dañu jàpp ni ñoo moom fuuta muy seen moomeelu bopp bi li ñuy wax tikroor mooy xeet yeneen yi nga xam ni ñu leen di tuddee tooroona tey dañoo gàddaaye côté côté côté côté Égypte topp niilu Soudan ba ëgsi bi ñu ñëwee ñu ci bari dañoo nekk ci lislaam ñenn ñi waari jaabi moo leen dugal ci lislaam waaye seenu dugg ci lislaam bi dañaan ko bay taxawee dañu leen a ragal parce que dañoo jàpp ni ñii ñu leen mayee ñu leen yaatalee ñu nangu réew ma ñu commencé di leen istihaad loolu sabab loolu sabab famille yi njëkk a gàddaaye fuuta ñëw kajoor ak bawal ak njaambur ak jolof di dugg ci yeneen réew dëkk yi nga xam ni du fuuta famille yooyu la leen gën a tax a gàddaay mooy xatal bu leen dem ko bee xatal waaye gàddaay googu tam moo ubbi lislaamu ñun suñu gox yi hmm? muy mbàkke mbàkke yi ngi gis ak ñuy sant kanak ñëpp ñoom ñëpp koo ci gis fuuta boo toppee histoire am fuuta la waaye dañuy ñëw dañu dem jamono boo xam ne xajatuñu fuuta parce que dañu ko bay dominé nañ ko ba pare nag wéeru ci arab yi arab yi tam nekk yoon ay nguuri ceddo ñaari nguuri ceddo benn bi Trarza la tudd di ay naar beneen bi naa la tudd ñoom ñaar dañu la daan dañ daan teg galak dañ daan teg galak ku dëkk fuuta dañaan ko béy di jël galak ci nit ci population bi di ko jox naar yi mu xaabila lan contrepartie bi mooy ñu warlu leen ni dañ leen di protéger ci bépp song bu jóge ci biti comme ni ñu defoon ni ñu def ak français yi di ko def ak américains yi nga ne loolu ñu tudde woon ko mudd xorma mudd xorma mudd xam nañ ko xor xorma mooy aar kaaraange boo jàngee histoire Cerno Suleymaani Baal ci mudd ma moom it ci la gàddaay sax ñëw piir ndax loolu lu ko jiitu Chérif Seydi Kan bàyyi Abdul Qadir Kan gàddaay dem Saalum ñépp ñu doon ay boroomi xam-xam yu dëkkoon Fuuta te yoroon diine doon jàng alxuraan di ko nëbb ci biiri kër bi deneam ko bay taxawee dañoo gàddaay ñii dugg ci réewi wolof yi ñi ci ëpp réewi wolof lañ jëm si parce que wolof yi dañoo amoon jikkoy yaatu mën a dalal gan ñëw ci réew wolof ba tey moo fi nekk tarixa bu juddoo faneen fii lay màggee yoon woo gis mu juddoo ci bari ci sous région bi tiijaan yëpp yi ngay gis ni mu toll Sénégal tolluwu ko Maroc dëgg loolu dëgg ku dem Maroc di nga xam ni mu toll Sénégal tolluwu ko Maroc boo demee Nimzaat xaadir ya ni mu toll Sénégal tolluwu ko Mauritanie parce que ñun suñu nature dañoo bëgg diine te dañoo mën a dalal dañoo man a war warmaal nitub diine même buñ dul sa taalibe nitub diine moom daf dañ koo mën a war warmaal loolu nag tax na ñoom ñu songu gox yi gàddaay ak gàddaay ba installé wu ku ci ne fa nga installé dëkk ba nga nekk tàmbalee jàngale yor fa daara yor fa kii mu assasaat yi commencé taxaw mu assasaat yooyu mën nañ ci tudd piir liñ sant Fall dëkk kër taxul ñu di ko wax dañu mbàkke mbàkke Fall dañ dafa nekk ni taarix la rek pire noonu la sampoo mais ak sampoom lu tax ñu koy ràññeetle di ko tudd parce que dafa dafa dafa dafa dafa déclenché maanaam dafay dafa dafa yaatal loolu ñu bëgg a wax ci islaamul muassasaat maanaam ay duwal ay duwal taxaw ay daara taxaw ay jumaa taxaw ay barab yu ñu xam ay kilifa yor ko tàmbalee am te loolu mu ngi ci mille six cent trois Qadi Omar Fall mi ngi ñëw mu ngi sanc piir daara ja mille six cent trois ni mu demee mooy dafa jànge Fuuta moom Fuuta la juddoo ba baayaatam sax Fuuta la juddoo ndax euh, suñ ko tënkee euh, moom maamaatam Mandé Seck la tudd euh, Déthié fi njóogoo ko dóor Mandé Seck ak Amari Ngoone Sobel ñoo bokk baay ñu doon xëccoo nguur foofu dama koy résumé bu gaaw mu daw dem njëkk a gàddaay dem dem dem dem dem jolof dem dem dem njaambur jóge njaambur jóge fa dem waalo jóge waalo dem fuuta fi ñuy wax daande maayo euh, jéggi ko dem fi ñuy wax di mat am fa njaboot am fay sët bokk na ci sëtam yooyu maanaam doom jam fa am mooy kuli kuli turu la boo ko déggee kooku am paate paate turu la boo ko déggee paate moomu am ku ñuy wax Hamad Hamad mooy Qadi Omar Fall bi mu fa jàngee ba noppi rek génn dem Saxaraa jàngi ñibbi si waat Fuuta yorub xam-xamam ni day samp daara dem ci tour de Rachid benn doomu benn ndijaayam bu ñuy wax Moustapha Ba li may wax ni mi ngi ci mi ngi ci mu ngi ci mi ngi Basatin mi ngi ci asaqafa al islamia bi Wadi Nahri senegal mi ngi ci thèse docteur Thierno Ka mi ngi ci thèse yu bari bi mu ñëwee toog ni day samp daara foofu. Deneenko bay ni ko doo ko fi defee mu gàddaay ñëw Kajoor parce que ñu ne ko nag yow say say kër baay ay buur lañu Kajoor mu ñëw Kajoor daje euh, dameel ma a joojo nee nañu ma xuréejo kuli ñu ni ma xuréejo joojo bi mu dajeeg moom mu jox ko aw lew muy tir damaa résumé nag damay daw daw baaw parce que histoire du mooñ tax a jóg li ñu tax a jóg mooy fatra boobu jamono bii étape bii lan moo doon tasaare l'islam ci Sénégal ba mu samp daaray piir ci déggoo ak damel ma xuréja joojo def listixaar fanaan fa ñaari guddi dégg sàmm buy wax ak moroomam naan ko muur kaay wërsëg jur na fii mu ñëw samp daara ja commencé di firi alxuraan ñu ni ñu ngi dem ca pirima ñu ni loolu mooy cosaanu turu euh, comme nag moom am na protection boo xam ni amagul fuuta parce que waa fuuta ba tey Daniankoobe yaa ngi leen di sonal te moom def na benn pakk ak doomi bàyyam yi nekk dammeel pacte bi xam nga mooy lan ma xuree ja ni ko lan nga bëgg mu ne ko damaa bëgg barab boo xam ne dama fay def ñetti yëf dama fay jaamoo yàlla maanaam jumaa def fa daara am fay tool mu ni ko mu def na abrahata defoon abrahata ba abdul muttalib day seet gileemam ba ñëw ci yow mu ne ko looy dox mu ne ko sama gileem laay seet fekkoon mu yaatal ko ci jataay bi jàpp ni kilifa la ba mu waxee loolu dafa tàllal tànkam yow jaroo banki tànk ndax yow ñuy toj sa kaab ak maam gi maam sa maam defoon nga war a nekk nit ku am solo kuy taxaw di xeex loolu xeexoo ko nga ñëw di seet say gileem yu réer yow yaay ñàkk bopp Kado Omar Fall lool la ko dal ci dameel ma xuréja bi mu waxee dameel ma xuréja lii laa bëgg dana ko yow lii nga xam ni sëriñu tukkulóor yi doxandee bi ñoo koy bëgg ci réew mi yow xanaa yow nga war a nekkub la wax war a wax ni damaa war a wutu nguur ni yow am nekk buur nekk dameel war a nekk dameel nekkoo ko ngay wut naan da ngay wut ak barab boo làqatu ba boo dafa bàyyi ak dafa dafa def yëfi yëfi yëfi mu ne ko waaye loolu laa bëgg mu ne ko nañ ko signé mu ne ko lan lan lan nga lan lan nga bëgg ci man yow dameel mu ne ko damaa bëgg say sët ak say doom du ñu mas a man nguur gi mu ne ko nangu naa lool mu ne ko waaye man li ma bëgg mooy sa yoon du mas a sama ormay daara doo fa jël gala doo fal sëriñ pir doo ko folli maa ko maanaam ñu ñu am suñu liberté ñun waaye tam yow ñu bàyyi laaj sa nguur ñu nangu loolu signé loolu loolu mooy loolu mooy samp pil bi loolu amee kon léegi am na benn gox ci ci ci biir senegal boo xam ne mën nga faa dem jàng te kenn du la kenn du la fitnaal te jamono jooju kenn ñemewul ci àddina toog ci barab yor daara da ngay jàngal kenn ñemewul 1603 ba 1700 kenn ñemewul te def loolu kenn ñemewu ndax lan buuri ceddo yi ñoo fi nekk am nañu doole da ngay négocier ak ñoom ci négociation boobu sax ci la daaray kokki taxaw ñun ñëpp ñu bokk kokki daaray kokki Matar Ndumbe Diop euh, may sa tend joor di buur ci ci ci ci ci dammel bindu benn sëriñ pur may sa tend joor ne ko damaa bëgg nga daggal kokki ma ma Matar Ndumbe Diop loolu ku ñuy wax Muxtaar Lo dëkk Kokki bind na ko ci ab ab ab boo xam ne jàng naa ko waaye gis naa ko lu jiitu loolu ci téere ak saqafal islamiya bi waa di naxari Sénégal pour mu bindal pour mu daggal ko aw lew mu mën faa samp daaray ko damay wax rek ni fitra boobu ja euh, boobu mooy jamono ji nga xam ni ci la daara yi di sosu waaye daara yi dafa ànd ak nguur daara yi pir lu mu sosoo li ñu njëkk a def mooy ñi génnoon fuuta yépp te tas ci réew mi ñu dajale leen fa daal dajaloo waxtaan ni dañuy dellu fuuta xeex ak demeyaan ko bay te demeyaan ko bay kat ay doomi di jaay xaale Amar Fall lañu ndax xaale Amar Fall <laughs> ba moo ko jur jéegi ba ak Samba Gila jéegi ñoo bokk waaye lislaam ëpp doole deret mu ànd ak tukulóor yi nga xam ne maanaam bu doon boo doon xool ay gan lañ ci moom ñu takkutoo jiital ku ñuy wax Ceerno Suleymaan Baal mu jiite xare ba dem xeex ak Denyankoobe yi ñu gañe Denyankoobe waaye moom ñu jam ko ci mu génne ak këyit gu mu bindoon sarti pour nekk imaamu Fuuta noo war a mel ba ca jiitu mooy da war a mokkal alquran da war a jàng xalil la wala saani da war a bokk ci famille tekruur yi mooy ñu ñuy wax tooroo tey da war a da war a ñàkk jam-jam ci lii da war a def yooyu yëpp sart yi mu andi ko ba muy fukk ak juróom-ñetti sart ñu ni dañuy wër nag ku man a matal sart yi ñu wër ba gis Abdul Qadir kan fekk booba xale la mu ngi pir di jàng ñu jëli ko andi ko jiital ko mu nekk premier imam taxawut am almaami imaam yee fuuta protégé na lu bari ci l'islam noonu tam la taxaw almaamiya ci gundu amee ci fatra boobu ñoor taxaw kokki taxaw yooyu mooy nguur yu mag yi nga xam ni taxaw na ci fatara boobu kokki moo jur Dakar lislaamu Dakar bi ngi jóge ci kokki sëñ kokki njaga isa mooy yi xam nga ba tey sëriñ Ndakaaru Jóob lay sant waaye nag xam na were comme ñu ngi werante ñoom seen biir du neex a wax ca kaw waaye sëñ ndakaaru ci cosaan jóob lay sant njóobeen googu ba ñu ñëwee fekk fa ay saltige ki nday ci réew ki seen nizaamu bopp goo xam nizaamu ceddo la njóobeen gi bi ñu ñëwee dañ leen indil ak cëriñ cëriñ googu moo fa indi tey l'islam ci ci Dakar ba tey donte nag donte nag l'islam ba day dëkk na faak ak yëf yëfaan comme ni mu dëkk fii Kajoor ak yëf yëfaan ak Bawol ak fu nekk l'islam baa nga fa dëkk fa ak yëf yëfaan mais l'islam dem na fa daal te mi ngi jóge ci njóobeen bi fuuta moom moo ëpp lu mu maanaam dugal l'islam ci gox yi wax dëgg yàlla ba néew na néew na famille yi nga xam ne famille sëriñ lañu bu mucc ci deret tukulóor boobu néew na ci Sénégal ñooro ci yooyu la bokk ndax maa ba jàpp ba tam noonu la demee ak bund kon lii mooy asrul mu mu mu assasaat mooy jamono ji nga xam ne nag dañoo yor nag seen ay état yori daara di yore di di di yëkkati lislaam di ko bëgg a yóbbu fu mu àggul di ci xeex ñii di ci xeex ñii di ci xeex ci seen façon ñii di jàngale di xeexe jàngale ñii di xeexe jaas yi ku nekk ak ni nga ko ni ko gisee waaye xeex bi ci ëpp doole mooy xeexu culture bi nga xam ni moo fi indi tey li fi nekk mooy fexe ba Sénégal yëg ni lislaam moo ko moom cosaanam la maanaam approprié maanaam li ñuy tuddee li ñuy tuddee ci arab tam tamlik moomale diw lenn ñu def ko ba nga xam ni nitub Sénégal gi day yëg ni l'islam bii cosaanam la loolu def nañ loolu nag nañ ko defee mooy euh, def lu ñuy tuddee integration ci diggante ak nit ku ñuule ak arab am nay sabab ci taarix bokk na ci sabab yi jamono ji école Pire di nekk nga xam ni man nga wax ni boo gisee ñu ne la piir mag ñëpp fa la ñu jànge du ne rek sant Faal koy wax boo gisee ñu wax la loolu parce que loolu moo mën mënoon nekk ci jamono jooju ndax muritan yi kenn daawul jéggi dex gi te jàpp ñu la jàpp Mauritanie doo jéggi dex gi boo jéggee dex gi waa Trarza ña nga fa waa Brakna ña nga fa boo jéggee dex gi ñu jàpp la jàpp kon dem jàngi moom kenn mënu koon a def kon benn te te dënaan ko ba ñu ngi fuuta kenn du tudd l'islam genn benn école a fi nekk benn daara boo xam ni buur nangu na ko sàmm ba benn buur moo a sa joteeg benn sëriñ ci li ñu xam ci kajoor yépp ci buur yooyu mooy ma laamin saar ak ak euh, dammeel euh, amari ngoone ndeela jërëjëf amari ngoone ndeela amari ngoone ndeela nag ku ku doyoon waar la moo rey ma laamin waaye moo gañe woon Abdou Khadir muy muy histoire bu gudd du loolu mooñ tax a jóg waaye damaa bëggoon a wax rek nii buur yooyu liñ daan bon bon wala ñu baal ma baat bi liñ daan doy day waar bokkoon na ci seeni jikko yaatal ab sëriñ buleen sëriñ ba yàqalul dara dañ daan yaatalu leen sëriñ ba yàqalul dara usratu mbàkke ma nga woon jolof mbàkke baari lu ko indi kajoor ak bawal yaatu damel ak seen seenu nangu même bu ñu bokkut géew yow ko maa maa xàllal kii fii tegal ko fi fii muy def loolu ci seeni honneur la bokkoon dañ la daan nommé sax xaali titre boo xam ne doo ko exercer xaali ma jaxate kala dañ koy wax moo ci ëpp lu mu exercer moom waaye Maamoor Anta Sali dañ ko daan tudde xaali musul exercer xaali mosul toog ci kanamu kii di ko àtteel mais dañ ko daan tudde xaali xaali ma jaxate kenn xaali Amar Fall mi lañ ko tudde xaali parce que boobu titre bi moo nekkoon am ku nekk nitug diine ku nekk sawet di la gérer diine mekk mel ni ku mel ni ministre bu yor wàllu diine kon fatra boobu ni ko docteur Rawhan day waxee ci thèse am ni école Pire école de la haute magistrature la woon daaw ñu la jàngal rek nga mokkal alxuraan waaye dañ lay jàngal soo mokkalee alxuraan ba pare nga nekk xeexkat nga xeexal lislaam te loolu feeñ na ci ñu taxaw ndax Matar Ndoumbe Diop bi mu jógee Pire sanc kokki liñ dul wax ci histoire l'islam histoire u Sénégal Lat Joor Matar moo ko waajal yóbbu ko làq ko tubaab bi ci jamono jiñ koy seet fit wi mu amoon daanaka ci moom la ko jële man nga wax loolu bi maanaa li ma bëgg a mooy damaa bëgg a wane aspect wu sëriñ yooyu ni meloon démb ni ñu nekkoon ay sëriñ ak uslëf jàmbare woon rek ci la xew Maba Jaxu ba gis nañ ko euh, Malick Sy ca Bundu gis nañ ko gis nañu sëriñ yi nekkoon ci jamono jooju yépp dañoo boole woon ak sëriñ ak xeexal islam loolu sax moo waral ñu lakk daaray Pire ndax dañu wax ni bi tubaab bi bindee rapport am Paul Marty ni on considère Tyr comme source def ko en rouge comme source de rébellion indigène ñi ngi jàpp Tyr léegi gannaaw bi mu waxee ci jaar-jaar yi am ak ña fa génne yi euh, jihaad yi ñu taal yooyu yëpp daal di nag dañu jàppe fii mu nekk source de rébellion indigène maanaam ballowaay bi nga xam ni bañ gi nga xam ni baadoole yi ñu ngi koy bañ fi fi bañ gee balloo mooy fii kon nañu lakk daara ji bu ko defee loolu daal di jeex kon fatra deuxième bi mi ngi noonu def naa leer na mooy fatratul muassasaat ay état taxaw na léegi tudd naa ci dara état yooyu bu ci ne daa amoon ay daara yu ne ci suufam daara yooyu dañ doon def li ñuy tuddee al aslama maanaam dugal nit ñi ci lislaam bi fatra boobu di jeex mën ngaa wax ni senegal xeetu wolof xeetu tukulóor xeetu soose amatu ci ku dul ku nekkul ci lislaam doo wax ay gox mais ay xeet ngay wax bi fatara boobu di jeex xeetu wolof xeetu tukulóor xeetu soose amatu ci ku nekkul ci lislaam waaye nag lislaam boo xam ni da koy boolee ci yëf yëfaan loolu mooy deuxième étape bi euh, bi tubaab yi ñëw foofu lañ ñu fekk mu am nag troisième étape bi mooy tawrul islaaxaat tawrul islaahaat muy étape des réformes étape des réformes euh, dugg nañ ci l'islam waaye lislaam bi amaguli reen ci ñun ndax ceddo yaa ngay ko te nekk ceddo donte donte boo leen noo du ngeen jullit la jor kenn ñemewu ko ni doo jullit kenn ñemewu ko woon a wax ndax jullit la woon waaye nag mu ngi doon préserver valeur yi ceddoom ak kaneen ak kaneen ak kaneen ak kaneen njóobee ni nañ ma baal euh, bu baree ñoo ne ma joxe misaal ci faale ni ñoo gënoon nekk bu kii ak ngenda yi sax nag ñooy ceddo yu mag yi ñu sant jëng waaye dañoo bëgg a wax rek nii jamono jooju nit ñee ngi dugg ci lislaam waaye nag wax dëgg yàlla lislaam bi tegewul woon ci yoon alhamdulilah ndax jëm mi nekk ci lislaam rek ab liggéey bu rëy la jëm mi dugal nit ñi ci lislaam rek liggéey bu rëy la ndax kiy defar bu fekkul nit ki nekk jullit du ko mën a islaax li muy def mooy jéem ko def ab jullit ndax nit na dugg ci lislaam ba bi damaa bëgg a misaal ni tey Cheikh Omar Fouti bi mu jógee ci voyage bu gudd bi jaar Égypte dem Màkka dellu si Fuuta ba mu ñëwee Fuuta Cheikh Omar fuuti tuugalu fa kenn ci Fuuta ndax fekk na fuuta yépp di jullit fekk na ñoom ñëpp di jullit ndax baayam moom ci boppam Cheikhul Qadir la woon Saïdou Tall fekk na ñoom ñëpp ñu di ñu di jullit waaye li mu leen doon def ñaar la xiirtal leen ci ñu ànd ak moom jihad ak dugal leen ci yoonu tariqa tijaan ñaari ñaari mbir yooyu la am xiirtal leen ci jihaad yi moo ko booleeg tubaab bi dugal leen ci tariqa tijaan moo ko booleeg Muhammad dan Muhammad ci maasina mais mën nga wax ni ni Qaadi Omar Fall nekkee bàyyi ci mu assasaat yi ci daara yi mën nga wax ni Cheikh Omar Fouti bàyyi la ci fatratul isla islaahaat yooyu parce que usra yi gën a mag ci ci ci Sénégal usratu Mbàkke mooy usratu Sy usra yi gën a mag maanaam euh, famille yi nga xam ni ñoo yor plan boobu defaraat boobu famille yooyu dañu amuk jokkoo ak moom ci histoire jokkoog deret wala jokkoog mu wan wane ci dara wala mu wax ci dara liñ bëgg a wax foofu mooy euh, fatra boobu tolluwaay euh, jamono boobu étape boobu état bu defaraat la ki ci njëkk fëll ci luñ mën a wax mooy Cheikh Omar Fouti waaye nag étape la boo xam dafa am koloor dafa am dafa am lu ko mandargaal lu bokkut ak lële li jiitu yépp benn tarixa moo nekkoon Sénégal muy Qaadiriya yi ma njëkk a tudd yépp benn tarixa moo nekkoon Sénégal mooy Qaadiriya kenn nag du xëccoo xëccoo amul ñoom ñëpp ay xaadir lañu woon xaadir yëg feeñul woon parce que islamisation bi moo gënoon a not def nit ñi ay jullit moo gënoon a not def nit ñi xaadir ci jamono jooju ndax doo fekk nit ki nekk ab lu dul jullit nga naan ko kaay nekk xaadir wala nekk tijaan da ngay fexe mu nekk jullit ba pare kon islamisation moo notoon jamono jooju jamono Cheikh Omar Fouti nag muy deuxième troisième étape bi foofu tampaloo diggante ay tariqa ci la commencé am mi ngi njëkk amee ci maasina ci waa ahlu kunti ndax ñoom ay xaadir lañu woon am ay jafe-jafe ci guerre boo xam ne ay lees yuñ bindante ak Muhammad ibnu Muhammad al Masini euh, xamal ko ni ko day jihaad ñi ay yéefaran day jihaad Muhammad ibnu Muhammad ni ko tudde gi ñu tudde yéefar loolu ci boppam moo ko naqari ñu ay jullit lañu jaayante nañu Cheikh Sidi Muxtaar al Kunti yi wax yi fi ñu jaar ñoom ak seen lislaam yëpp ak liñ def ci lislaam yëpp waaye teewul Cheikh Omar Fuuti ni ko jullit bu nanguwuta ànd ak moroomi jullitam nar a farak tubaab bi muy xeex moroomi jullitam man damay xeex ak moom ba keroog muy ànd ak jullit mu nekk daanaka guerre stratégique lañ ko mën a tudde bëgguma cee xóotal ndax bokk na ci point noir yi ñu ñu bañ a tudd ci Sénégal waaye am na tampal euh, tijaan yi juddu Tijaan yee moom tam bi mu juddoo commencé jël place ci Cheikh Omar Fouti yu donte yépp ci Tijaan yee sosuwul ci moom sos maanaam amul branchement bu direct ci moom waaye li ci ëpp bokk ci moom la sos gannaaw bi ci ay ay ay ay jamono yi ñuy tasaaroo ci la almurid yee juddu muridiya dañ ci taxawaat tuuti parce que Cheikh Ahmad Bamba wootewul tariqa dafa woote taraiqi ak mazahib yi maanaam synthèse u yépp ak synthèse u mazhab yépp la bëggoon jullit ñi ànd dund ko moo waral mazahib yi fi lfiqhi maliku lali wa shafii walxanafi walhambali moo waral mashaayix yi sayiduna aljilaani wa shazali wa shazaliyu maahu tijaani maanaam bu fekkee baatub mashaayix da nga koo jël tëgg ci mazhab mooy kon yow islaam yi nga maanaam léppi lislaam nga nangu te loolu dafa feeñ ci suluukam dafa feeñ ci mbindam boo xoolee bi muy def tawassul bi malikin zil mazaya shafii ya abi xanifatin ahmad al mahmud yallaahu eh, malik mooy ngërëm wala ngër mi mu teg ay taalibam ci bu fekkee bëgg nañoo précis ngër mi nga xam ni biñ ko laajee foofa la ay taalibam tagg ko ni mu nawwara la mu taxara waaye waaye ma ngay teg shafii ya abi xanifatin ahmad al mahmuda bu dee ci wàllu barke ak nangu seenu mbaax ñoom ñëpp la nangu seen mbaax ak seen barke foofu li ma fi bëgg a wax rek mooy lislaam diiney lislaam li ko dal ci yeneen diine yi moo dar ak muridiyee ci biir yeneen tarixa yi xam nga diine lislaam du diine ju beru nasaraan ak yahud déedéet dafa ñëw ni ak nasaraan ak yahud yépp day dugg sama biir ba sañoo weddi benn yonent ci yonent yooyu ñoom ñëpp di sa yonent comme ni Muhammad sallallahu alayhi di nekkee sa yonent waaye ku ko xatal da ngay dem ba jël ko moom jël Isa teg fee jël kii teg fee def leen ay wujj te Cheikh Ahmad ba muy woote dafa bëggoon loolu di indi ak tasaaroo ci ay mawaqif boo demee ci minanul baaxil xadim ci sérati cheikhil xadim digganteem ak Ibra Kodd Diop ba mu ko fekkee Mbàkke Kajoor jóge ca Sàmba Saajo ja ca yor aw fasam fas wu ñu lokkee ca moom ni day jébbali ci sëñ Tuubaa ko dama la nangu sa njébbal ndax almaalu hadrun wa raddun bañ nga mu bañoon njébbal ga a waralu ko lu mawqif boobu mawqifu d'accordul ca jihaad ja nañ ko defee d'accordu ci d'accordu ci waaye du tax nag d'accordu maag sama mbokkum jullit dana xañ ko war ma ji jullit war a am ci moroomum jullitam d'accord ci ca nañ doon defe ndax mazhabam bi mu bi mu bi mu xottee aw yoonam gis nañ ni yoon yu mu jaar ak yu gaa ñi jaar bokku waaye teewul ànd ak loolu yépp bu défendre jotee da leen di défendre lankal na kii ak njëbbalam ndax yor gu mu yor alalu kële loolu ci ci ci ci ci dajala la li ma bëgg a wax mooy islaax bu dee ci xarakaat islaax yooyu euh, islaax bi jóge ci yoonu Tiijaan de Cheikh Mor Fouti yu jiite ko am na ay branche yu bari daanaka lu ëpp ci xeetu xeetu pulaar ci islaax googu lañu lañu lañu lañu lañu lañu lañu nekk liñ nekk ay Tiijaan ak nangam ak nangam li ëpp ci xeetu soose ak jaxanke yu jëkk yooyu tey ñi ëpp ci ñoom ñu ngi des ci ak qaadiriya ñu ngi des ci ak qaadiriya donte tariqa yi bu ci nekk yaa ngi am waaye boo dee wut majorité qaadiriya foofu nga koy wute ji ñi ëpp ci réew wolof islaamu Cheikh Ahmad Bamba foofu la gën a laal parce que moom dafa feeñe ci xalbu al watanul wolof yi maanaam réewu wolof ci digg bi la feeñe muy diggante Kajoor ak Bawol te bu ñuy wax dëgg-dëgg réewu wolof mooy Kajoor loolu tam waxuma ko parce que kajoor kajoor la déedéet ndax réew mu dul réewu kajoor am nga frontière ak ku làkkul wolof te frontière boobu day tax nga am métissage culturel waalo taqaloowut ak gànnaar taqaloowut ak fuuta saalum taqaloowut ak siin hmm? réew mu dul kajoor kajoor rek mooy benn ci réewi wolof yi boo xam ne amul frontière ak ku làkkul wolof maanaam ñi am ak moom frontière dañuy am ak frontière ñeneen loolu moo tax mu nekk ci digg li ñuy tudde al bii al lugawiya boo xam ne dara mënu ko soppi loolu thème bi mais li liñ bëggoon a wax foofu te bëgg bëgg koo tënke waxtaan wi mooy fatra bii ñu toll mooy fatratul islaahaat fatra bii nag nit ñi duggewuñ ñu ci lislaam déedéet waaye dañoo yoroon lislaamu bokk naa ci bokk naa ci waaye xóoma ko sëriñ si biñ ñëwee liñ ñu jox mooy loolu nga bokk nag lii la loolu lañ def mooy islaaxaat waaye duñ la wax ni ci Mbàkke Kajoor Cheikh Ahmad moo tugal maam jiw mu di wolof duñ la ko wax duñ la wax li ma la li ma la ko nekk lay ci Fuuta ci Cheikh Omar Fuutiyu duñ la wax ni Cheikhul Hadj Malick bi ci Tiwaawan moo tuubal maam diw mu di wolof dëkk ca gox ba loolu histoire du la ko nettali parce que ñoom ba ñu ñëw fekk nañ nit ñu nekk ci lislaam waaye nag dañoo newoon ci lislaam ne ci yeneen islaaxaat ñëw islaax nag mooy defaraat nit ki ba mu nekk dëgg-dëgg lim doon su ma bëggee tënk euh, tënk bu wax dëgg yàlla waxtaan woo xam ne dafa metti ci man tey ndax metti gi mooy <laughs> damaa bëgg wax lu lu yaatu loo xam ni lu tas na ci téere yi te néew luñ ciy wax te ma bëgg cee wax loo xam ne dama koy cadré ci benn benn benn millier loolu dafa xaw a jafe parce que moo tax euh, nature waxtaan wi demee nii kon euh, loolu lañ doon tënk ci ñetti fatra yooyu nga xam ne ci la l'islam dox ñetti fatra nag bu ci ne am na lu mu dolli ci ñun am na bu ci ne am na particularité am na ay ijaabiyaat ami silbiyaat am na côté négatif ak yu positif bu ci ne am na lu ñu yokk am na lu ñu wàññi bu ko defee loolu am njàngat la mu rëy rëy moo xam ne mu ngi ci ci ci kanam waaye lim fi ma tàmbalee rek laay laay laay delluwaat mooy lislaam bu jékki-jékki ni tës cim réew day ñëw ndànk-ndànk di évoluer ba àgg suñu jëm benn ñaareel bi suñu histoire ñoo ko war a bindal suñu bopp ñetteel bi mooy ñaar ña war a wax ci suñu histoire kenn ki rek moo wax ki ci des waxagul kenn ki mooy tubaab bi ki ci des mooy arab bi ndax am na luñ bind ci langue arab ci suñu histoire te waxaguñ ko ñeenteel bi mooy xeet mënul développé mënul avancé mënul dem fenn te fekk na tegul tànkam ci dëgg-dëgg histoire xam ay maamam parce lii fi nekk tey fatara yi ma lay nekk ni fatara bu ci ne ba ko jiitu moo ko waajal maanaam tey boo jëloon fatratul islahaat nga jël ci Cheikh Ahmad Bamba da dangay laaj fan la jànge dafay fekk ay école ay daara daara yooyu mu fi teg la ko fi indi mooy fatra ba jiitu ba moo ko fi indi moom mu ñëw liggéey ci loolu dem ci beneen fatra cest à du nag du nekk ay ay ay ay ay yu isolé ay étapes yu isolé waaye ay jamono la yoo xam ne bis bu ci ne mooy waajal ba ca topp bis bu ne mooy waajal ba ca topp ba keroog ñu egsi léegi nag ñu ngi ci patratul islaahaat fii ñu toll nii waaye islaahaat boobu laaj nag islaax waaw foofu nag moom euh, conclusion du conclusion historien mais islaax bu laaj islaax la ndax ñi doon islaax ñu mën a doon ci àddina bu ñu demee dañuy wër seen islaax di ko di ko jàppe sacré ba fàtte seen projet du ñu gis itam fiilu évolution bi nekk leen jiitu ak ni évolution moo war a continuer dañuy gis ni diw baax na baax boo xam ni wër li mu defoon di ko teddal moo gën waaye jim ko développé du du du du xel loolu tam gis gis suñu gis-gis la moo ñu bloqué fi mu toll ba tax na euh, xeet yu bari raw nañ ñu not tontu naa ci benn waaye bërki démb Touba bi bërki démb rek ci kumtali alxames mu ñëw ni ma daara ja dafa am benn waaye bu ne foofa ci koñ ba day jàngal gone yi daal loo xam ne daal moom doyu ko waaw ma ne ko te moom kilifa la ma ne ko waaw kooku tooñu la yaa ko tooñ mu ne ma ci lan ma ne ko yaa ko tooñ yow mi am sa maam sëñ Touba jàngaloo jàngaloo jàngalewoo histoire am tëggoo ci moom say daara tënkoo leen ci la mu doon jàngale benn waaye am maamam mu dëkk ci Arabie Saoudite liggéeyal maamam bind ci jàngal sa doom jàngal ko yebal ko ci yow mu di la yàqal yow yaa ñàkk bopp nañ waxante dëgg am nañu doctrine am nañu ay mag am nañu lu ñu doon dund mais ñun ñëw di ko tiitaroo di ko daanu jël moo nu gën a ñor ñu ñu jël ko sàmm ko xool ni tey borom daaru dafa am lu mu gëmoon lu mu doon dundi dafa am vision bu mu amoon vision boobu dafa war a feeñ ci yépp daara ju aju ci moom waaye tey defuñu ko tey jii man bu ma neexoon indi fee jenn daara rek sos ko bu alxuraan gi day jolli ñuy gis rek ñu ne waa moom da jàmbaar la ko ne yaa ngay mokkal ga la may def ci biir kenn xamul la may jàngal xale bi kenn xamul amul ku may inspecté noonu lañ may dégg may coow rek bu ngoon jotee ñu seen ma mais dañoo war a am programme am orientation am ay école de formation nañ waxante dëgg loolu mooy suñu problème ñun am nañu mag ñu baax mais mënuñoo doon wax naa ko Turquie balaay tëjee kàddu bi am na jataay ko colloque bu ñu fa amoon ñu doon ma waxtaan loo ci Cheikh Ahmad Bamba li ma ciy wax bokki taalibe ya fa woon fekkee waxtaan wi bu ñu paree ñun ñun génn nañ fii di liggéey mais xamuñu woon Sëñ Tuubaa ñu ngi koy doog a xamee man ma ne kon li tax li tax xamu leen ko. mooy ñii ngeen gis ñii turki yi dañ leen a ëpp fulla yéen nañ nang nañ nang nangu leen loolu li ñu defar ba développé ko ba di leen ci jaay ba di leen ci sarax yéen seeni maam lañ ci seen maam yooyu àgguñu sëñ Tuubaa ci da ci ci ci wewu tànkam kon dug daal la ma leen gëm mais lu tax ngeen sàggane yeen seen cosaan ba ñuy jël seen cosaan defar ko defar ci ay institution defar ci ay université defar ci ay lu nekk ba di leen ca sarax yéen li ngeen am ngeen toog fa naan amul morom yam ci amul morom rek